waaw fa sixru gis nga njabar min istixraaji shayatin waaw li lataafati jawharihim loolu saytaane yi ñoo ko fi indi ndax sew ñoom li ñu ñu mel ni leen yàlla binde wa diqati afhamihim ak seeni compréhension ni mu sewe wa aktharu ma yata'atahu min al-insi li ëpp nag ñiy def njabar ci nit ñi mooy an nisaa'u jigéen ñi comme wa min wa min sharri nafasaati fil 'uqad rawatina jamono ji nga xamante ne ci la ñuy gis mbërëg ci la ñuy gine aaye gine bon ci la ñuy liggéey léegi nag mu ne wa in qiila mais nag bu nit waxee ne mais kayfa yakunu isnaani badalan min jam min al jam yow nee nga lan nga mën a waxee ne wa maa kafara walakinna ash-shayaatiina kafaru léegi ñooñ leen taxawal li leen remplacer seytaane yooyu mooy Haarut ak Maarut mais ñaar nan lay mën a remplacer lu bari ah ah ah mu ne nag fal jawaabu liñ koy wóoyee bari waaw mu ne ñaar anna al isnayn qad yutlaqu alayhima ismul jam ñaar ci arab dañ koy dañ leen di léeg-léeg ñu bo ne euh, euh, bo kii leen ismul jam'i mooy euh, turu mbooloo ci ñaar ne ñaar waaw comme li alxuraan wax ba muy wax ci wàllu kii yi quoi miraas yi fa in kaana lahu ixwa fa li sudus bu dee nit ki daa am ay frère yaay ji mooy am un waaw mu ne wala yahjubu ani sulus te du ko yiir ci li nga xamante ne mooy un tiers euh, euh, euh, un tiers bi ila sulus yóbbu ko ci li nga xamante ne mooy ci un sixième illa naani min al ikhwa lu dul ñaar ci frères yi fasa'idan jëm kaw léegi loolu nañ jël beneen misaal bi mu wax mu ne ala ma yaqi li ñëw bayaanu leeral ko fi nisaa ci suuratu nisaa loolu ci wàllu ahkaamul mawaarisi lay wax mu ne ñi beneen bi mooy Euh, ñetteel bi sax moo gën a tee leer mooy bi nga xamante ne mooy mu ne kama qaala ta'ala comme ni borom bi wax fiha faakihatun wa naxlun wa rumman ne aljana am na faakiha faakiha bu ay fooy téef mu tudd ci ñaata wa naxlun raisin wa rumman ak grenade mais yooyu du ñuy raisin duñu duñu ay ay fruits si mais kon dafa tudd pluriel bi ba pare génn ci ñaar waaw mu ne comme li mu wax fee wa jibrilo mikaal ma mu ne mooy mooy aaya bi jóge sànq waaw ne man kaana aduwwan lillahi wa malaikati wa rusulihi wa jibrila wa mikaal mu ne képp koon daa nekk noonu yàlla ak malaakaam yeeg yonentaam yi bu génn ci ñooñu jibril ak mikaal ñu taxawu malaaka yi mu ne comme loolu lii nag lii la waaw lii kese la kon lii dëgg ci mbir mi mooy Haaruut ak Maaruut ay jinne lañu yoo xam ne ñoom ñoo doon jàngal gaa yi ca Babylon waaye yàlla maa wa maa unzila ala al malakayni borom bi masuloo wàcce njabar ci ñaari malaat waaw léegi nag nga ne ma waa atan waaw wa maa yu'allimaani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitna loolu moo koy loolu nan ko mën a déggee foofu tamit ñu ne la mais de façon mooy comme li yi di def ah. njabarkat yi boo ñëwee dañ naan la ah comme yàlla waa man nag xam-xam bi ma yor nii daa waaw ku koy kii na def attention ak nangam ak nangam waaw wa ma yu'allimaani min ahadin du ñu jàngal kenn hatta yaqulaa lu dul ñu naan innama nahnu fitna ñun fitna lañ de mooy di la wax ne danger bi mais duñ la wax ne kufur dañ lay wax ne ah lii fitna la de il faut prendre jël précaution de waaw ba pare naan la falaa takfur waaw bul weddi neewuñ la ñoom li ñu yor ñoom jinne yi mooy rek ñëw li ñu lay wax waaw <laughs> xam nga bu nit bu lay jaay poson wala mu lay jaay acide wala loo xam ne da nga ko utiliser mais day mën na gaañ naa la attention nag c'est un produit inflammable extrêmement inflammable ah bu ci bu ci faatume bu ci bu ci bu ci déne waaw kay ñoom ci comme cas bi boo kese lañ ko waxe woon loo kese la bu ko defee nag fa yata'allamuuna gaa yi nag di jànge ci ñoom minhuma maa la nga xam ne yu yufarriquuna ci lañuy tase baynal mar'i ah, diggante nit ak soxnaam wa zawji waaye loolu lépp mooy li ñu la doon sànk jullit pas-pasam day baax quoi wa ma hum bi darrina bihi min ahadin illa bi idnillah waaw manuñu cee lor kenn kenn kenn kenn kenn kenn waaw amul kenn amul kenn amul kenn koo xamante ne nii eh, mën nañ ko cee lor kenn ba man amul kenn koo xamante ne nii mën nañ ko cee lor wa maa hum bi daarina bi min illa bi idnillah waaw lu dul loo xam ne daa soob borom bi tabaraka wa taala jeex na waaw <laughs> mooy qul la yusibanaa ma ne illa ma kataballaahu lana mooy dara dañu dul dal lu dul li nga xamante ne ni moom la borom bi tabaraka wa taala daldi bind ne moo ñuy laal wala déet waaw waaw loolu wax wa maa hum bi daarrina bihi min illaa bi iznillah te lañ ciy jàng way ta'allamuna loolu moo tax sihr jàng sihr amul njariñ léegi nag boroom xam-xam yi dañoo wute nag ndax fii moo way ta'allamuna maa yaduruhum parce que fii dañ ne ñenn ñi ne lii la mooy sihr amul lu ci baax parce lañuy jàng damooy da di lor wala yam foom te du leen jariñ te borom bi nee na ki jënd lii ak diineem xam na ne alaaxira amu fa benn cër ak ñaaw li nga xam ne moom lañ jënd seen bopp weccoo même bu doon xam nañ moo tax boroom xam-xam yi ne kon jàng sihr am ci mbooloo moo tax Imaam An-Nawawi sànq gisoon nañ bi naan jàng sihr ak di ko jàngale loolu dafa xaram léegi nag dafa am daa am loo xamante ni moo ci nekk waaw mooy euh, ñi nga xam ne dañu ne bon bu dee jàng sihr la. bu dee nit ki da koy jàgg ngir ñu mën koo moytandiku waaw ngir xam danger bi ci nekk ak gaay li ñuy def ñu mën leen a dénoncer ak tamit bu dee dañoo njibar nit nga man koo dindi loolu am ñu ne ci ñoom ne loolu bu boobaa loolu euh, war naa mën a nekk mais sauf que ñenn dañ ne mukk non non loolu loolu loolu dafa xaraam nga naan la loolu nan la mën a nekk. jàng sexar borom bi nee nañu gaa yi li ñuy jàng mooy loo xam ne da leen di lor wa yata'allamuna ma yadurruhum wala yanfa'uhum dañuy jàng loo xamante ne nii du leen jariñ te da leen di lor waaw kon sexar nag ñu ne dara fii dara fii bu dee dañ cee bëgg a mucc lenn la alquran ak sunna rek ngay jaar ak pas-pas bu baax jeex na waaw jeex na tàkk waaw jeex na tàkk la amatul leneen amatul leneen waaw amatul leneen loo xamante ne moom la nit ki di def naa damay jàng ngir xam euh, déedéet waaw loolu amul dara les ciy jàng mooy dafa nekk loo xam ne lu xaraama xaraam la amul dere loo xamante ne moom la caa jàng waaw waaw moo la imaam imaamul Buxaari rahimahullah <laughs> Allahu akbar allahu akbar dafa def benn euh, benn bunt boo xam ne day wan ñi nga xam ne dañ naan bon loolu bon est-ce que loolu dara ngi ci baabun ci kitaabu kii quoi kitaabu tibb baabun hal yastaxriju sihra <laughs> mu ne wa qaala Qataada qultu li Sa'iid ibn al-Musayyib rajulun bihi tibbun aw yu'xazu an imra'atihi ayahullu anhu aw yunashar qaala laa ba'sa bihi innamaa yuriiduuna bihi al-islaah wa ammaa maa yanfa'u falam yunha anhu voilà <laughs> mu ne bunta ngi loo xam ne ndax nit ki mën naa fexe jàng ngir mën a bu njibar dalee kenn mu fexe xam ni mu koy dindee loolu après mu indi asar bii boo xam ne ci Sa'id ibn al mu ne Qataada ne damaa wax loolu imaam al-Hafiz Ibn mu ne loolu Abu Abu asram daal na koy euh, jokkale ci kitaabu sunan ci yoonu abaan al-attar mu jël ko ci qataada euh, mu ne foofu te mu ne jàll na lu mel noon ci yoonu hisham ad yi mu jël ko ci qataada ci kaddu yul tamasu man yu daaw yi dañuy ut nag koo xam ne koo xam dañ koo faj dañ koo njabar ku koy koo xam ne da koy fexe dindi njabar gi fa qaala mu ne innama naha allahu amma yaduru wala yanha amma yanfa yàlla tere boobu mooy lii lore waaye du terewul lii jariñ mu ne wa akhrajahu tabari al tabari solo na ko ci at-Tahdhib mu ne min tariq Yazid ibn Zuray' an Qatada an Sa'id ibn al-Musayyib annahu kana la yara ba'san idha kana bir-rajul sihrun an yamshi ila man yutlaqa an yutlaqa anhu ah? koo xamante ne nii mu ne bu dee nit ki dañ koo mu dem seet koo xam ne daf dindil mu ne ko fa qaala huwa salah loolu lu yi yëwén la lu baax la mu ne waaye wa kaana alxasanu alxasanu ibnu yasar nag da doon bañ loolu waaw yaqulu laa ya'lamu dhalika illa saaxir mu ne ndax du xam nan la ñuy jabar noonu noonu lu dul koo xam ne ak ak ak ak jabarkat la mooy ci côté bi ko jabarkat bi jaar ba jabar ko yow nga bëgg jaar ci côté boobu dindi ko loolu lay wax ne loolu moo am il faut nga nekk jabarkat moom al imam alxasanu ibnu <laughs> waaw imaam Saïd ibn al ne bon liñ tere mooy rek li nga xam ne moom la ñu mooy liy lore mais pas liy jariñ waaw kon nag mu ngi noonee quoi waaw <laughs> loolu la moo tax mu ne wax imaam al mu ne waqad su'ila Ahmad ki nga xamante ne laaj nañ imaam Ahmad ki nga xam ne day dañoo comme dañoo njabar nit ki nga xam ne moo koy fexe dindi njabar googee mu ne ah loolu de gisuma ci problème laa ba sa bihi mu ne nag wa hada imam al ne huwa al mooy li ñuy sukkandiku waaw euh, euh, bi nga xamante ne parce que bu ne an euh, kii an nashra min amal ash mooy li jëm ci wàllu mu ne xallu sihr mooy anil masur mooy fexe dindi ak njabar kañu njabar loolu yonente may saa sa am la ko jëfu shaytaane léegi nag imam al ne loolu liñ ciy liñ ciy tontoo mooy day wane ne cosaanu njabar lay wax ne lool ci saytaane lu jóge jëf jooju waaye e, e, acte bi day so wa yaxtalifu al hukm bil qasd acte bi day wute selon kiy def mbir mi lan la ci jublu ki nga xam ne daa am xam-xamu njabar ngir njabar nit ñi kooku moom atteem leer na dafa xaram li muy def te am na lu muy demee yéeféer lay doon am ñu ne noonu yéeféer la nga doon njabar ku ko def yéeféer mais ki nga xam ne daa xam loolu léegi ñu ñu mu koy dindi ci ñoom loolu kooku beneen yéene la am <laughs> waaw mu ne ko man qasada biha xayran kaana xayra ku ci jublu ko ni yiw day nekk yiw wa illaa sinon fa huwa shar bon la waaw kon nag mu ngi noon quoi waaw mu ne summa alxasr alxasr almanqul an alxasan laysa ala zahiri mu ne ginnaaw gi mooy li imaam al-Hasan ibn Yasaar li nga xam moom lañ toxale ci moom comme mu wax sànq ne loolu moom kenn na ko dul xam laa wax ah lu dul am jabarkat loolu du lu ñu wax jooju du luñ jooyal ah si ni ko gisee nii mooy du tënk bu mu tënk ne lool ñoom kese koy xam li am na wu ndax lool léeg-léeg nit ki euh, kiy def ruqa ar ruqya ash-shar'iyya ay ñaan ak tamit di ñaan borom bi jéggal lool la euh, muccal waa ji ak daal di koy protéger waaw. waaye loolu la koy kiiwee mais dañ naan affaire bi de façon loolu moom danger la waaw dañ naan daal affaire bi tëj buntu boobu mooy nekk fi naan damay jàngu jabar parce que imaam al-Hafiz naan parce que jàng dara moom am jàng jàng dara kese noonu <laughs> ci kaw noonu rek ñu ne waa ji lim def baaxul day xaw a compliqué mais dañ naan loolu noonu ci woppam moo baaxul waaw parce que en fait fa muy jëmale nit ñi moo garaaw waaw mooy nit ki mën naa jàng yow sa bakkan da koo xam man ngaa jàng njabar nii ba kii ko mooy jàng ko parce que lii alxuraan li wax daa leer waaw wa yata'allamuuna la ñuy jàng maa yaduruhum loo xam da di lor yow loo man di ne da ngay kii ma ne boo bëggee di nit njabar simple na ruqya ash-shar'iyya mu ngi fi aaya yii ayatul kursi yu ay qul huwallahu ahad falaq ak yi nga xamante ne yooyu ak alquran ci boppam ak hadith yi bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa'i wa samiul alim ak façon yu mel noonu ak yi nga xamante ne mooy ci aaya alquran yi loolu dooy na sëkk ngir dindi njabar waaw sayyidatu Aisha radiyallahu na yoneen saa salaam bi mu'awwidataani yi wàccee lu mu doon def jàpp ci ci loolu ngay jaar mais pas ci naa fexe xam njabar yow mën nga koo xam <laughs> mooy rien que dem di ko jàngi yow yaa ngi nekk ci loo xam ne lu bon la loolu mooy li gën a dëgër insha allahu taala waaw ndax ñii borom bi li wax daa leer wa yata'allamuuna maa yadurruhum wala yanfa'uhum moo tax ñi ko xam dëgg-dëgg di Haaruut ak Maaruut doon wax gaa yi naan leen oh, innamaa nahnu fitna <laughs> ah fala takfur de lii fitna la de wóorul de mooy nit ki man ngaa jàpp ne man garaawul dama koy jàng sama xe yi yéene mooy gaay yi ñi njabar vraiment man dama leen a yërum léegi ngir bu ma ko xamee xam gaay yi niñ koy defe ma daal di koy déjouer affaire yi tindi ko yow man nga koo def tentation xaalis bi nga gis gaay yi waaye yàlla saa yi boo ma njabaralee diw cinq mille cinq millions ah. yow yow nga am problème u añ laa wax ak reer Hmm. Ah, saa yi tey maa jël après man astaghfirullah wala bu ma kii ba ci kanam ba defar saa ngir ma tuub quoi yooyu yëpp rien nga jàng ko rek dañ naan la loolu dafa xaram te loolu daa leer ci alquran loolu insha allahu taala mooy li dina dëgër ci waxu boroom xam-xam yi nii voilà wallahu taala alam kon aay yi lay wax fii nag li tax imaamu Nawawi indi ko baabu taghlizi at-taghliz fi tahrimi sihr buntu bi wax taral ci xaraam gu mu xaraam li nga xam ne mooy ak njabar mooy lan mooy li fait boroom bi tudde loolu ak kéefër wa ma kafara Sulaymaan walaakinna ash-shayaatiin kafaru yu'allimuuna an-naasa sihr ne Seydina Sulaymaan weddiwul mooy dexul la njabar njabar la la yemale ak kéefër ba pare ne ñi weddi yàlla mooy saytaane te mooy ñoom Haarut ak Maarut ak seen mbokk yi ñoom ñoo jàngal nit ñi lan as-sihr njabar yow loo xamante ne nii ña koy jàngale yonent way suñu borom nee na ñooñu la ñuy def mooy kéeféer nan lañ naan waa ji mën na koo war a mën a def ngir mën a déjouer affaire yi non ñun am na lu ñu déjouer caaxaan yooyu mooy al at tamassuku bil qur'ani ah, al azim wa sunnati al mutahhara voilà mooy ni nga koy déjouer jàpp ci al qur'an jàpp ci sunna yu sell si jeex na am pas-pas bu baax xam ne gaa yi nii wa ma hum bi darrina bihi min ahadin illa bi idnillah lépp na la gaa yi yépp taru sam waaw lépp waaw jabarkat yi li nga xam ne moom lañuy ñuy liggéey ci réewum Sénégal bu ko yàlla nag bu doon ñoom luñ niñ ko bëggee lay demee réew ma jeex na <laughs> waaw réew ma xaw ma man réew la ñuy waxati mais Sénégal moom dootut am en tout cas dee waaye nag ndokk ndokk ba yàlla daa bàyyiwul bakkanu jaam yi ci ay charlatan yoo xamante ne ñooy taxawaalu ñoo xam ne maaman yoo xam ne mënuñu tus ay kazzabuna lañ ay narkat lañ waaw ku ci dàq expliquer nga ne la mooy ki ci des ñoom ñépp c'est des ay super lañu sublime mensonge la ñuy waaw waaw l'abominable mensonge ci lañuy ñuy géej géejug mensonge la ñuy la ñuy kii la ñuy waaw ñoom ñépp ay narkat lañ kenn borom bi bakkanu nit ñi dénk ko kenn képp ku lay menacer <laughs> képp ku lay menacer sawaay bum la teree ndékki ndékk lu neex <laughs> borom bi dénkul bakkanu nit ñi ay charlatan ñoom li ñu bëgg bu mooy xew tout réew mi yàqu na parce que dañoo tilim biir ba pare yéene ko ñu bari waaw dara lañ la man dolor lu dul loo xamante ne min ahadin illa bi idnillah lu dul loo xam ne moo soob borom bi tabaraka wa taala kon taraayu waaye yow xaraamal gu ñu xaraamal njibar ba moo tax ñu tudde ko sexal kii bokk ak kéefér wallahu taala alam léegal imam An-Nawawi moo di hadis benn hadis bii nga xam ne gisoon nañu ko dinañ la wax fi ñu ko gisoon in allahu taala mooy hadis mille sept cent quatre-vingt-treize waan abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala ijtanibu as-sab'a al-mubiqaat qaaluu yaa rasuulallahi wa maa hunna qaala ashirku billahi wassixru wa qatlu nnafsi allati xarrama allahu illaa bilxaqqi wa aklu riba wa aklu maali lyatiimi wa tawalli yawma zzahf wa xadfu lmuxsanaati almuminaati algaafilaat muttafaqun alayhi al imaam woon de xadis bi am na romboon na xadis mille sept mille six cent quatorze chapitre deux cent quatre-vingt-six dañ ko gisoon baabu takiidi tahrimi maalil yatiim bunt bi doon wax euh, euh, taraayu feddali ko xaraamu lekk ne tëll duwóof yi nga xam ne mooy alalu jirim wow lañ ko gisoon xadiis mille six cent quatorze waxoon nañ la dina ñëwaat xadiis mille sept cent quatre-vingt-treize waa gi ak yella hamdu wal minna mu ngi nii mu ne waan Abi Hurayrata hadis 1791 mu ngi jëlee ci baay mu mu ndaw mi radiyallahu anhu an nabi mu ngi jëlee ci yeneen tubaab yi saa saa annahu qaala nee na yi tanibu waay waay mooy tënd ko leen as juróom-ñaar ya xamante ne al-mubiqaat al imaamu Nawawi ba mu ko ndee fële fi ñu la waxoon sànq euh, chapitre deux cent euh, quatre-vingt-six foofu da woon al-mubiqaat al-muhlikaat voilà mooy kon juróom-ñaar yi nga xam dañuy alakaate xaalu bakkaar yi nga xam dañuy alak borom xaalu ñu ne ñoom saxaaba yam doon waxal radiyallahu anhu ya rasulallah yow ndawal yàlla saa sa wa ma hum waaw ñaar juróom-ñaar les sept péchés originaux yu gaaw yooyu ñooy yan xaalu mu ne yaa yow ndawal yàlla saa sa ya rasulallah wa ma hum waa yan lañu yow ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam qaala mu ne ashirku billah bi ci njëkk mooy bokkaale yàlla moom moom tout moo nekk ci tet bi moo gën a yées yëpp waaw moom moom musiba yëpp ci biiram lañ jóge waaw ci moom lañuy découlé woon bokkaale yàlla deuxième position ak sihr wa sihr ak njabar lii mooy lëkkaale bi tax na Nawawi indi ko fii baabu taxliizi fii tahriimi sihr mooy deuxième position la koy yonenti moom ne xam salawaatullahi wa salaamu ëlli wassalaamu alaykum mooy ak njabar ak machi ñetteel wa qatlu nafsi allati allah illa ak faat bakkan bi nga xamante ne borom bi moo ko ñoŋal préserve ko ne bu leen ko rey <coughs> lu dul ci dëgg waaw ñeenteel wa aklu riba ak lekk riba juróomeel wa aklu maalil yatiimi ak lekk alalu jirim moo taxoon mën diwoon ko fële juróom benneel mu ne wat tawalli yawma zahf mooy bésub xare nga daal di fàq daal di daal di daw ci kanamu noon bi loolu taxawoon nañ ci bee passé mu ne waqad fil waqad fu léegi juróom benneel juróom ñaareel bi nga xam ne moom moo mujj mooy waqad ful muhsanaati al mu'minaatil ghafilaat mooy di jam jigéen ñi nga xam ne dañoo sangewu ñoom dañoo yëgal ci lépp luy ak mbon waaw lépp luy ak Euh, euh, euh, mœurs légères ñoom dañ cee dañ cee dañ cee dañ cee yëg amuñ ci benn xamuñ ci dara waaw ba pare sangawu al muhsanaat sangawu al ghafilaat waxoon nañ nag ne mën nga am muhsinaat muhsanaat lépp baax na ngëm yàlla ba pare yëg di al ghafilaat yëg di lépp loo xam ne bon la chaste insouciant ci yi nga xam ne nayu ci wàllu bàkkaar yi nga ñëw tuumaal leen ko wax naan leen seen sëy ñii boo leen gisee ah muuru bëccëg saay saay guddi wal iyaazu billah di leen ko wax quoi la hawla wala quwwata illa billah ñii wan ñii boo leen gisee bu bëccëg jotee comme léeg-léeg nga dégg ay wolof te wolof yi nag mooy fu ne la nekk mooy loolu c'est grave quoi dafa mel ni ñun mooy amul benn territoire bu ñuy soppi quoi gis nga wolof boo xamante ne nii màkk la dëkk ak wolof bu dëkk euh, Kilikoro ak wolof bu dëkk Paris ak wolof bu dëkk Xombol wolof bu dëkk euh, fii euh, Jolof Kébémer feneen ak fu la neex États-Unis fu la neex état South Africa mais mais yow da naan bu dul ku prudent wala ku am diine te diine ji jar barke am na am lañu am nañ xam-xamu diine mais ñoo dàq jiwaati ñëpp waaw mooy wax ci deru nit moom dafa mel ni mooy diinu déraper waaw te am nañ xam-xam léeg-léeg sax mooy jàngalekat bi muy wax taalibe yi topp ci ñu commencé di jëw rek di dem rek bu ñu paree ci kii dugg ci keneen léeg-léeg sax balaa njàng mi lañ koy def wala après njàng mi wala iyaazu billah eh, mooy mooy doo ñu leen naar yi xamoo ngeen leen que mu nekk wolof bu dëkk Mauritanie boo xam ne mauritanien ah mauritanien xam nga bon dañ ñoo séparé ci euh, ay frontières caaxaan yi koo xamante ne maa ñoo ma bokk sant ñoo bokku lépp ñoo bokki maam mais moom mauritanien la man sénégalais la parce que man caw gi ma bokk ci côté vallée bi beneen Rosso beneen côté bi lañ nekk ñii nag ñu fekk fële ñu boole leen fële ñoom ñu laa ay fii mauritanien xamu ngeen naar yi ñun ñoo dëkk ak ñoom xam nañ leen waaw bëccëgee wala yàlla bi laa wax yu garaaw yi noonu <laughs> moo déggoon benn waay di ko wax quoi <laughs> waaw bu bëccëgee booy tokk ci boo transport en commun boo leen naree jege sax ñuy moytandikook yooyu te bu guddee <laughs> nàngam ak nàngam xoolal loolu xoolal loolu xoolal loolu rek gravité loolu wax ju mel noonu te loolu yi ñooy ñi xamante ni ñoo leen koy di leen ko wax loo jàpp ne dara newu ci waaw mooy xam ne naan moo seen seen muuraay yii <laughs> ay muuraayi muuraayi muuraayi saytaane la de waaw bëccëg muuru guddi saytaane lañ doon laa wax moo yaa leen xamul ba pare di kàcc amul benn preuve ci li wax waaw loolu grave wa qadful muhsanaati al mu'minaat al ghafilaat bu gab ba ci bakkar yu mag yi yi nga xam ne dañuy alak boroom la te dañoo yomb ñun monnaie courante seelee wolof seelee Sénégal seelee wolof seelee wolof seelee sénégalais moo tax war nañu def attention ah di tuumaal ay nit ci noonu quoi waaw é ibaadu bii nii <laughs> ibaadu bii ak garaaw maa <laughs> ko xam yéen yéen a ko xamul muy sellal nii ci bëccëg gi moo xama <laughs> ko gis keroog kii de saay yéen la koy jaay léegi dugal ci nitu bopp nit ñi léegi gars yi di commencer di ñaaw xel yow loolu bokk nga ci def nga bàkkaar bu mag kon mu ngi noonu kon ah hadith bi imaam da ko indi ngir côté bi nga xam ne deuxième position bi mu indi si muy njabar gravité baabu taxliil tahriim as-sihr waaw te nen saa sam bi mu tuddee juróom-ñaari bàkkaar yu garaaw yi les sept péchés capitaux yu graw yi magie la teg deuxième position waaw wal iyaadu billah bon hadis bi nag gisoon nañu ko fañ la waxoon sànq defoon nañ taxrij bi yaata yaataloon nañ ko njabar moom introduction biñ ci biñ gis léegi ak aaya bi doy na ci sëkk yuy wane ne taraayu xaraamu li nga xam ne mooy lii nga xam ne da lay alal muy magi waaw ndax ku ko def mooy jëndi nga leer bi nga xam ne pas-pas bu baax jënd nga ko li nga xamante ne mooy ak cànkute goo xam ne bu leer nàññ la gu gu du du du amul dra dro dro lees ci nat na na la la la la la laam laam lees ci laam laamee amu waaw waaw moo tax boroom bi wax li mu wax sànk waaw ne gaay waaw wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min xalaq wala bi'sa ma sharaw bihi anfusahum law kaanu ya'lamun waaw te xam nañu ne képp koo xam ne jënd nga sa ngëm yàlla yow na la leer ne alaaxira jaba jaba amoo fa benn cër waaw ña ñuy teral doo ci bokk te ak ñaaw lañu jënde seen bopp dem xamoon nañ ndax kat li am mooy li Bamba wax radiyallahu anhu man ba'a nuuran bid-duja fa sayantal képp koo xam ne fekk nga am nga sa leeru pas-pas bu baax ngëm-ngëm yàlla ngëm yàlla bu baax fekk kenn ko xaqiir ku mees te ñàkk solo tuddub magicien am njabarkat ab maaman bu mënu tus nga ñëw fekk ko jël sa leeru pas-pas ne ko sa saabu lëndëm yii ci njabar laa bëgg nga jox ma ma jox la lii yow xam nga ne xel ngaa rëccu waaw kon nag a'aadana min as wa ma wala min al-kahana kahana yeeg al waaw gaa yooyu arraaf yeeg ñiy jéem a xam-xam lu naan sa mbir daa réer dinaa la wax ku ko réeral ak ku ko sàcc ak ku ko nàngam ak ki lay jéem a xam lu naan la su avenir di ko xool ci ci biddiw yeeg horoscope yeeg yooyu yëpp ay kàcc la ak ay yoo xamante ne ay nar lañu ay mbir la yoo xamante ne naw u kaza mutir naa bi naw i kaza waaw ñun biddiw sàngam moo tax ñu taw ak kullu hada kadib ba pare daa nekk loo xamante ne yow virus la boo xam ne moo gën a garaaw virus sida ak ñoom corona virus ak virus bu la neex waaw yow nga amoon lépp luy virus ci sa yaram moo gën a sedd benn ci yii yow dugg la parce que bu la benn ciy duggee yow moom yàqu nga bo bu la yàlla répéséwul yow yàqu nga dunyan wa uxra kon nag yàlla nañu borom bi mooy tendu ko may musal ñu ci xeet yu mel noonu ak ñi nga xamante ne ñoo koy jëfee te ñi nga xam ne ñoo ci nekk borom bi indiwaat leen daal di leen euh, ci boppam ñu tuub mu nangul leen seen tuub parce que loolu mooy li gën a dëgër quoi que ne buñ tuubee nag njabarkat bi <laughs> contrairement ak imam mais waxu imam Malik bi c'est pour wane gravité wu njabar quand ba njabarkat bi même bu tuubee kenn bu nangu tuubam dañ koy rek geex na voilà loolu di wane vraiment la gravité du njabar quoi de la magie quoi voilà kon bu ñu ko dawal mais li gën a dëgër insha allahu taala mooy ne bu dee daa tuub sellal génn ci njabar gi mu ne woon il était le plus grand njabarkat de tous les temps mais mu tuub kii dañ naan tuub na voilà après li des diggante yow boromam la ñun li ñu amul di ko soupçonné ah kii wóoru la non ñun non sawaay mi keroog gis naa ko mu mu mu mu ne kekk di concentré wu après waaye yow ku la nekkul woon di sikkar wala di sikkar ci biiram ci xolam di xalaat ci af afkaar ci ayatullah alladhina yadhkuruna allaha qiyaman yow xalaatoo ko loolu nga ko xalaatal naan ko boo demee saytaan bi la doon kiiwal yow doo bàyyi sa waxi caaxaan yooyu tuub na tuub na yal borom bi daal di ñuy gindi amin bi di ñëw ba léegi ci kitaabu al umur al manhiya anha insha ñu ñëw ci beneen loo xam ne dees ka